mu ne inna allaha borom bi tabaraka wa taala la yanzuru nekkul di xool ila ajsaadikum ci seen yaram bu leen yaakaar ni seen yaram yi ngeen di nes nesal mooy la am solo fa yàlla déedéet waaw leer yi ngeen di diwu ñu naan xawaay daa leer leeru la leeru diw la nga naan lan wala iyaazu billah ne wote bokk naak leer bi nga xamante ne nii siimaahum fii wujuuhihim min athari sujuud bokk naak yooyu loolu ay caaxaat la di foofu leer ñu naan la ndax allahu nuuru samaawaati leer leer boobu ku la wax mooy ab lumière wal iyaadu billah waaw borom bi li ko yitteel nekkul seen yaram yi bu loolu lay xool ci yow lool moo ko yitteel ci yow waaw déedéet inna allaha la yanzuru ila ajsadikum borom bi newul di xool di yittewoo seen yaram yi wala ila suwarikum waaye di taagante ni ngeen meloo seen melo yi waaw nit ku weex nga nit ku ñuul nga nit ku xonq nga duñ ko bëlëngal nit ku mbokk nga voilà loolu yitteelul yàlla waaw wa amalikum waaye seen jëf ngeen di jëf gis nga la yii yëpp lii tax mu am solo mooy walaa ji waaye dëgg-dëgg li muy xool yanzuru ila qulubikum la def moo tax ay nit di def jëf yoo xam ne ci biti nii jëfu jaamu yàlla la mais du leen jariñ dara mu nekk ak rëccu ci seen kaw yawmal qiyaam ak nekk ak pertange lu tax parce que seen xol lañ defarul mooy seen tawhid seen i'tiqaad baaxul waaw ñoom jàpp dañuy bokkaale yàlla mais ñu ngi julli bu ñu feebaree dem ci ndëpp yi waaw ah alxuraan baax na waaye li fi maam yi bàyyi mënuñu koo bàyyi dem di tuural ay deret di rend ay mbir ngir ñoo xamante ne ay xërëm lañu waaw shirk billah te du réeruñu de ñu xamal leen ko ñu continuer ci loolu naan waaye ndax buñ deful loolu duñu wér waaw kooku nga yaakaar ne julli gi muy julli lu mu koy jariñ du ko jariñ tus lu tax parce que walakin yanzuru ila qulubikum borom bi xoolul seen jëf yooyu di ay karkaas kese yoo xamante ne xol bay gën yàlla nekkul mooy moteur am bi li muy xool mooy xol ndax moo taxoon yeneen saa salaam ne inna fil jasadi mudra nekk na ci li nga xamante ne nii suufu non yaramu doomu aadama bi mudra suuf dog woo xam ne idaa saluhat bu baaxee saluhal jasadu kullu dafa yaram bi yëpp mooy baax waaye wa idaa fasadat sëy bu yàqu fasadal jasadu kullu yaram bi yëpp mooy nekk pataas bu nëb mooy yàqu te lool kenn mënu ci dara wal iyaazu billah kon nag loolu la mooy xol moo am solo waaw xawaari ji li leen riirloo du ñàkk jëf ndax yeneen saa sallam nee na yaxtiru ahadukum salaatahu ma salaati wa siyaamihi ma siyaami loolu laa yujaawizu euh, euh, taraaqihi waaw allahu akbar nee saxaaba yi ko ñoom ñooy saxaaba yi Abu Bakar la doon waxal Seydina Omar Seydina Ousmane Ali Abu Dar radiyallahu anhum ñooñu la doon wax Seydina Muaz ibn Jabal waaw Talha ibn Ubaydillah ñooñu la doon wax Abu Hurayra radiyallahu anhum Seydina ñooñu la ne woon yéen kenn ci yéen bu comparé xawaari ji seen julli ak julleen moom day xeeb julli wooru xawaar ji ni ñuy woore ak ñooñu yéen sama saaba yi da ngeen di xet seen seen seen seen seen seen seen seen seen woor yi waaye loolu lépp ñoolu ñu jëf du weesu seen put yi yàlla du ci nangu dara lu tax parce que seen xol moo yàqu seen pas-pas moo yàqu walla iyaazu billaah boo kenn bu foowee pas-pas lu ko xamul dara kenn du nekk apprenti sorcier ci wàllu aqiida lu dul koo xam ne xamul dara wala mu xam waaye di yàqkat la waaw waliyasu billah a'adana allah min al xizlaan yal nañu borom bi musal ci li nga xam ne mooy ak gàcc ak torox taage waaw kon nag loolu la mu wa fii riwaaya imam an-Nawawi mu ne xadis bi ñëwee na ci beneen version boo xam ne mooy dane la taxaasadu yeneen saa salaam sayna Abu Hurayra dane yeneen saa salaam nee na laa bu leen soxorante bu

wala tabaghadu bu leen bañante wala tajassasu bu leen raju bu leen nekk di espionner wante wala tahassasu defoon nañ teqantal di sànq ci imaam waxu imaamu Nawawi ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al bu leen nekk di espionner wu moo xam pour sa bopp wala keneen wala tanajasu mu yokku fii wala tanajasu an-najas mooy yow nga ñëw enchère boo xam ne ndax enchère du daa xaram waaw nit di jaay mbir ndax yu instant na ko kan mooy jënd lii kii ne fay naa ci lii kii ne fay naa ci lii ñuy def noonu mu xool kii gën a joxe ku ëpp lu mu joxe mu joxe loolu lu dagan la ci lislaam waaw bu ma déggal ñi nga xam ne xamuñ dara mooy doy ñu ne loolu daa xaram commerçant bu am bénéfice bu bari sax ñu ne waa ji kii riba rek lay lekk kat moo la riba la waaye yow day jaay bu ko neexee ma ne mbir mi di jar deux euros moom mu ne dix euros la koy jaay jeex léegi boo gërëmee nga jël boo gërëmul nga dem sa yoon waaw nit man naa am bénéfice bu ëpp moom boo xam ne day doublé ci benn produit waaw waaw waaw xanaa Urwa al-Barik yeneen saa saa bi yónni wu ko jox ko diinaar ngir mu dem jëndalu lu ko xar mu dem jënd ci diinaar bi ñaari xar ba pare jël menn xar mi daal di koy jaaye diinaar <laughs> imagine yeneen saa saa moo koy ne ko demal jëndal ma xar. ko dinaar pièce boobu nga xam ne ci or la doon doon seen jamono mu dem ci marché bi jënd ñaari xar benn dinaar yeneen saa saa mu xam na ne xar dinaar lay jar en tout cas en général moo tax mu jox ko dinaar njëgu xar sa dem jënd ci ñaari xar léegi daa nax commerçant wala déet wal iyaadu billah léegi bi mu ñaari xar jël benn xar bi jaayaat ko foofu benn diinaar ñëw ci yonent saa salaam ne ko yonent saa salaam xara ngi diinaar ngi yonent saa salaam ne ko waaye yow lii nu mu demee nii <laughs> mu ne ko gis nga diinaar bi nga ma joxoon ngir ma jëndal la cim xar ci laa jënd ñaari xar ba pare bi ma ci jëndee ñaari xar man yonent bi alayhi salaatu salaam ma jël ñaari xar yooyee daal di jël benn bi jaay ko li nga xam ne mooy diinaar moo tax moo nekk nii xar ma ma jënd ba ma yónni ma jëndal la ko mu ngi waaye diinaar indil naa la dinaar mooy la ma joxoon ngir ma jëndum xar kooku ñaata ba mën bénéfice <laughs> kooku 100 pour est-ce que xaas yooyu xaasam ñaanal ko ci mu nekk koo xam ne day barkeel safqata yam yede yamine wala yede mooy lépp lu mu laal ci wàllu commerce borom bi barkeel ko moo tax saxaaba yi ne gis nga kooku Urwa gars yi dañ doon njëkkante di bëgg di topp di di di nekk ay ay associé ak waa ji gis nga suuf suuf si ngay dox di yomb bu ko jëloon di ko jaay sax gars day jàll ndax ñaanu yeneen saa salaam bu ko daal te kooku loolu mu yow li nga def daa xaram parce que yow euh, diinaar jox moom nga indiwaat nga jox kenn pour mu gën a simple xam leer ma ba pare. jox ko cinquante mille francs ko demal jëndal ma xarum tabax mu dem ci cinquante mille francs mu jënd ci ca xar mi ma bëgg mu toll noonu ah, ñaar yu toll noonu ci cinquante mille. ba pare daal di jël benn xar mi jaay ko cinquante mille ñëw ëndil ma cinquante mille ba pare jox mam xar waaw ñun ñi xamul dara ngay dégg ñu naan loolu riba parce xamoo dara voilà même bu dee oustaz da boo xamul xamoo bàyyi leen lépp loo xam ne yéen seen aada li ngeen miin ñuy waxe ngeen jàppe ne loolu mooy sharia du sharia wal iyaadu billah wala tajas wala wala euh, yeneen saa salaam ne wala tanaajasu najas mooy enchère yooyu ku may jëndal lii man je le vends au plus offrant ki joxe lu ëpp laa koy jaay kii ne man de mën naa ci dix mille francs kii ne non man man naa ci quinze mille keneen ne mën naa ci euh, bon dix-sept mille ba ma gis ko joxe trente mille ma gis ne ñépp jeex na keneen waxaatul ma ne man nag ci joxe trente mille laa koy jaay loolu dafa dagat mais li xaraam fii an najas mooy waa ji nag day ñëw dugg ci biir gaa yi bëggul marchandise mu bëgg koo jënd mais xam na ne mbokkam sàngam diw bëgg na ko jënd mu ne tey rek laa koy gor xaaral bés bu nee dix dama naan vingt te xam naa ne bu ma bëgg na mbir mi dina wax lu lool bu waxee lool ma waxaat leneen di ko yóbbu di ko yóbbu ba waaj a fay ci lu cher a cher alors que man doyoo ma woon dara te tey rek ngir lor sama bopp loolu la yoneen saa ne bu leen ko defante voilà bu leen ko defante nit ku nekk daa war a yéene boppam kenn ci yéen bu gëm dëgg-dëgg gëm lu dul mu bëggal boppam li mu bëggal mbokkam mbokkam li mu bëggal xam nga ne kenn bëggul ñu naxe la noonu ku la defoon noonu nga mujj retrouver na sa waay na yow ngir mu ne jënd ko un million alors ji bu yemoon foofu cinq cent mille koy jënde waa ji moo yokk ndekete ka doon yokk nga yëg ci ginnaaw ne sa mbokk ko woon dara te tey yow la bëggoon rek nga fay lu cher boo ko yëgee lan ngay sa xol lu mu lay jox léegi loolu bëggoo ko la ko def bu ko defaat kon wala tanajasu loolu moo xaram waaye enchère xaramul ma foog ba léegi nag mu ne kon wala tanajasu waaw wakuunu nekk leen ibadallahi jaamu yàlla dong ixwaana nekk ay mbokk lii la yoneen saa saa wax mu ne wa fii riwaay imaam an mu ne ñëw na ci beneen riwaaya boo xam ne lii ne ñëwee laa taqaata'u bu leen dogoo wala tadaabaru te bu leen wanante gannaaw wala tabaghadu te bu leen bañante wala taxaasadu ta bu leen iñaanante wa kunu nekk leen dang do ibadallahi jaami yàlla ixwaana nekk ay bokk mu ne wa fii riwaaye ñëwee ne leen xadiis bi dana wala tahaajaru te bu leen gàddaayante mooy hijran hijri giñ doon gis keroog mooy nga ñëw daal di tongoo waaw nga tongoo sa mbokku jullit toog ne da nga koo tax mu lay tax nga koy tax kenn du tuddante nag ñu foog ne ñu ngi ci tulloo loolu bu leen ko defan wala yabi'a te bu mu jaay ba'dukum kenn ci yéen ala bay'a ba'd ci li nga xamante ne mooy njaayum keneen ndax lii lépp day yàq ay di jënd waaw fekk koo xam ne mu ngi ñëw bay waaj a jënd benn mbir nga piis ko waxaaleeg waa ji mu ñëw nga ne ko sawaay ñaata la la koy jaay ah quinze mille la la wax mu ne ma non bul nangu te demoon na ban bay waaj a ma defal la ko dix mille sawaay ñëw ne saay kon nañ ko bàyyi quoi yow bi ñëw jaay loolu bu waaj yëgee ne loolu nga def nga yaakaar ne kooku seen diggante dina neex kooku seen diggante dina leen kalla wal iyaadu billah wala yabi' bu mu jaay waaw ba'dukum lenn ci leen ala bayan ba'd ci kaw jaayu koo xam ne am na client bu muy waxal ba waaja kii nga ñëw daal di tuŋaañ client ba dem toog nag comme ne yaa ci nekk nag waaw ci wàllu wépp waaw waaw ay ñoo xamante ne nii ñu ngi bëgg a fenn parce école booboo leen doy te gis nañ la leen la yow nga ñëw ci seen ginnaaw fexe leen a convaincre ngir ñu bàyyi école boobu ngir ñëw ci sa école boobu wala iyaazu billah nga inscrire leen foofu léegi nag ñu bokk ci say taalibe wala bokk ci say élèves léegi nag nga dóor waaje fële moom nga mu dali na loolu ci la bokk wala yebe ba'dukum ala bay'i ba'd déedéet loolu bu ko jullit def parce que loolu rafetul say diggante da lay yàq diggante mu ne rawaahu mu ne solo na xadis bi muslim al imaamu muslim rahimahullah bi kulli haadihi riwaaya ci riwaaya yi yépp solo na ko mu ne war a waata solo na al buxaari al imaam muhammad ibn ismaa'il al buxaari rahimahullah aktharaha yi ci waaw xadis bi moo doon ñëwoon na ci al arba'un moo doon xadis numéro 35 waaye nag xadis bi dafa romboon nag ci riyaad bi am ni jëlal nañu temps waaye ndax dafa gudd riwaaya riwaay yi imaam indi wa fii riwaaya wa fii riwaaya wa fii yi bi mu ko njëkkoon indi mooy xadis yi dafa gudd ay cat cat mooy xadis numéro sept ci Riyaad bi indi woon na ko ah. boo jëlee xadis numéro 7 jëlal xadis numéro 7 mooy a kitaabul muqaddimaat waaw foofule xadis bi nga xam ne mooy numéro 7 déglul du dégg nga xadis bi ba mu jeex déglul foofu baabul ixlaas wa ihdaar an-niyya fi jamii' al-a'maal mooy premier chapitre wal aqwaal al-baariza wal xafiya foofu noonu xadis numéro 7 bi ci xadis bii la bokk mu ne woon wa an abi hurayrata abdirahman ibn saxr radiyallahu anhu annahu qaal qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum du lool gisuñ ko sànq fee da cee yokku wala ila amalikum borom bi nekkul di xool seen yaram yi seen melo yi kële biñ gis sànq mu yokku ci waaye seen jëf yi waaye li muy xool mooy seen xool yi alhamdulilah kon xadis boobu mooy bii voilà du gis nga wa fii riwaaya loolu dégg nga ko wala déggoo ko kon mu ngi noonu waaye xadis bi kon nga ne mais loolu rek man la non bërëb yu bari la ay bërëb yu bari la beneen bërëb boo xamante ne nii xadis bi gisoon nañu ko fa mooy fi nga xamante ne mooy baabu ci euh, euh, euh, ta'zim hurumatil muslimin wa bayan huquqihim wa shafaqati alayhim wa rahmatihim foofu imaam al-Haafiz an-Nawawi rahimahullah daal di moom may indi xadis bi daal di leen tegale ñaari xadis mooy xadis numéro 234 ci Riyad bi wa an Abi Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al muslimu axul muslim laa yaxuunuhu wala yakdibuhu wala yaxduluhu kullul muslimi alal muslimi xaraam irduhu wa maaluhu wa damuhu attaqwa haahunaa bi hasbi imri'in mina sharri an yahqira axaahu al muslim voilà waaw foofu indi woon na xadis bi moo doon bi voilà mu ne woon Seydina Abu Hurayra de nee na yeneen saasam nee na al muslimu way wommatu mooy mbokku mbokku way wommatu ni moom laa yaxuunuhu du ko trahir wala yakdibuhu du ko naraba waaw di nar ay nar ne mbokkam la wala yaxdul ta tamit du ko gàcceel kullul muslimi jullit bu nekk alal muslimin par rapport am ak bokku jullitam xaraam xaraam na nekk na loo xam ne lu ñoŋal la irduhu deram wa maaluhu ak alalam wa damuhu ak deretam ak taqwa ragal yàlla haahuna fii la ne bi hasbi mri'in doy na ci ak nit mina sharri ci mbon bu muy dikki an yaqira muy eh, xeeb axaafu mbokkam al muslim ki nga xam ne way ngëm yàlla la mu ne woon rawahu tirmidhi rahimahullah xoola hadith bi mu ci tegoon mu ne wa anhu ba pare mu indi muslim dana li imaamu tirmidhi 235 la ci tegoon mu ne wa anhu mu ngi jëlee sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu qaala mu ne nee na waaw mu ne qaala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la tahaasadu wala tanaajasu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana almuslimu akhul muslim la yadhlimuhu wala yahqiruhu wala yakhzuluhu at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat bihasbi imri'in min ash-sharr an yahqira akhahu al-muslim kullu al-muslim ala al-muslim haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu kon mu ngi noonu voilà ñëwoon na foofu mu ne woon wa anhu mu ngi jële Seydina Abu Hurayra li mu indee riwaaya imaamu Tirmidhi bi hadith numéro deux cent trente-cinq radiyallahu anhu annahu qaala mu ne qaala rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam nee laa taxaasadu bu leen iñaanan wala tanaajasu bu leen def najas mooy di yokk ci enchères yi te bëggoo jënd ngir pëtëxal sa mbokk jullit wala tabaghadu bu leen bañante wala tadaabaru bu leen wanante gannaaw wala yabi'ta bu mu jaay ba'dukum kenn ci yéen ala bay' ba'd yàlla ixwaana nekk ay mbokk al muslimu kii wommatu akul muslim mooy mbokk li nga xam ne mooy ki wommatu moom laa yazlimu du ko tooñ wala yaxturuhu du ko gàcce du ko xeeb wala yaxduru du ko gàcceel du ko trahir taqwa ragal yàlla naa fii la na wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat muy joxoñ ci jëmi ci dëndëm ñetti yoon mu ne bi hasbi mri'in min ash-sharr doy na ci nit lu bon an yaqtara muy xeet a xaahu di tuutal di doyalal a xaahu ki nga xamante ne mooy mbokkam al muslim bi woy ngëm yàlla góor a jigéen a ci yem nag kullul muslimi eh, jullit bu ne alal muslimi nekk na par rapport ak mbokku jullit xaraam dafa nekk sanctuaire lu yàlla ñoŋal deretam wa maaluhu alalam wa irduhu li nga xamante ne mooy réputation kon lii ma ne la lii du mooma wala waaw moom laam du moom nga ne ma est-ce que ah waa lii de moom moom moom moom moom mooy xadis bi ma ne la waaw kay te gisoon nañ ko bu yàggul xadis 1527. 1527 partie ci xadis bii ñëwoon na waaw loolu it gisoon nañ ko boo xam ne yàggul muy xadis 1527 te loolu mooy buntu baabu tahriimil ghiiba loolu moom. Euh, fàtte ko fii eh, àggu ndax kitaabul umuurul manhiyyi anhaa bii lañ nekk ci la baabu tahriimil ghiiba wal amri bi hifzil lisaan xadis bi ci mujjoon bi mu indi woon ci buntu boobu moo doon xadis 1527 mu ne woon waan Abi Hurayrata radiyallahu anhu moom al-imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne wa an Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala kullul muslimi alal muslimi haraam damuhu wa irduhu wa maalo mu ngi noonu hadis bi kon ñëwoon na foofu ne jullit ci par rapport ak borom euh, jullitam xaraam na deretam réputation alalam kon yii yëpp son nañ ko te mu ngi nii ñëwaat bii hadis bi nga xam ne moom lañ nekk muy hadis mille cinq cent soixante-dix waaye hadis bi war naa ñëwaat hadis mille cinq cent soixante-quatorze lool mooy soreetul mooy dans quelques hadis rek ñu ngi ñun hadis mille fàtte hadis après mu ñëwaat moo tax kon nga jëlal nañu presque une heure voilà <laughs> waaw waaw léegi mooy euh, euh, léegi nag hadis bi kon nii euh, moo tax lépp loo xam ne moom lañ ci war a mooy waxoon nañ ko foofu léegi lu taalee mag suñu buntu bii nga xam ne fi la ko imaam indi di wax tere gu ñu tere al tajassus bi espion wante ak di déglu kalaamu kàddu nit ñi ci loo xam ne loo xam ne bëggul woon nga dégg ko ay secret eh, loolu leer na fii nee na laa tajassasu wala taxassasu waaw laa wala taxassasu wala tajassasu ak wala tajassasu wala bu leen def jaasuus bu leen def xaasuus waaw kon loolu daa nekk loo xam ne lu xaraam la lu yeneen saa salaam xaraamal tere ngir lan préserver les liens entre les eh, ikhwan al muslimin ñi nga xam ne ñooy ay bokk jullit ñi ngir seen digg seen diggante bañ a yàqu wallahu ta'ala a'lam al-imam al-hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu tekk hadith mille cinq cent soixante onze waaw waaw Allah Allah mooy avant dernier mooy ñaareel bi ndax trois hadith la mu ne wa an Muawiya radiyallahu ta'ala anhu annahu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul innaka in ittaba'ta awratil muslimina afsadtahum aw kitta an tufsidahum hadithun sahih rawahu Abu Dawud rahimahullahu bi isnaadin saxiix kon al-imaam al-xaafiz an-Nawawi mu ne waan Mu'aawiyata mu ngi jëlee ci Seydina Mu'aawiya ibn Abi Sufyaan radiyallahu anhumaa annahu qaala nee na mu ne sami'tu man bi dégg na rasuulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaquulu te doon xaalam mooy mu ngi doon wax naan innaka ne yow inistabata boo toppee nekk di chercher le mouton noir partout boo toppee awratil muslimin mooy yi nga xam ne awra waxoon naa la du rek mooy awra ni nga xam mooy bon góor awraam fii ba fii la jigéen awraam mooy lépp waaye bul xar kanam gi lañ permettre ak tenk yi donc loolu kese ah mooy lan awra fii mooy yi nga xam ne yu baaxul la yoo xam ne nag da koy dëbb lu muy def ndax ku nekk am na yoo xam ne yaa ngi koy def te yàlla moo ko xam ci yow loolu moo tax ñaan nga borom bi yàlla na nga ñuy jéggal li nga xam ne maa alam naa li ñu feeñal wa maa naa ak li ñuy nëbb wa maa anta alamu bihi minna li nga xam ne yaa ngi ko gin a xam ci ay ñaaw fii fi ñu nekk waaw loolu am solo ku nekk nag am nga léegi yow ngay jéem a nag di topp nag awraatul muslimiin nag ay jullit ñi nga xam ne am nañ ay lu leen yàlla seetaane ci maadu teem yu dul noonu ñuy def yow bu bëgg di ko découvrir ba pare di ko tas walla iyaazu billaah mu ne yow boo toppee yu jullit ñi di def noonu afsadtahum yàq yàqal nga leen waaw mooy da ngay dex da ngay tax ñu nuur ci bàkkaar boobu parce que boo leen du divulguer après dañuy gis seen bopp quoi ndax bakkan bakkan la waaw waaw après maa tay comme yu mel noonu looloo tax ngay dégg réaction yi maa tay léegi kan moo ko poussé la nga xam ne da ko doon nëbb sax mu mujj ndax yaa ko feeñal léegi mu ne maa tay léegi doo bu koy defati nëbb gam doon nëbb sax dootu ko nëbb ci kan moo ko def yow mi nga xam ne yaa ko yaa ko yaa yaa espué na loolu ba génn ko wal iyaazu mu ne aw kitta yoneen saa mu loolu nag euh, ab sikki sàkk wala boo eh, tuuti rek boo defee loolu ak tuf si dafum nga yàq leen mu ne lii xadiisun ab xadiis la saxiixun xam ne bu wér la rawaahu solo na ko Abu Daawud al imaamu Abu Daawud rahimahullah Sijistaaniyu bi isnaadin ci jàllale boo xam ne saxiixin bu baax a baax léegi xadiis bii nii loolu la imaamu na wax léegi laaj mu njëkk bi mooy al imaamu Abu Daawud moom danga solo ne la est lii moom danga ci surtout niñ ci doon gis fii yëpp sorowuñu ko imaamu Maalik sorowu ko imaamu Ahmad sorowu ko imaamul Buxaari imaam Muslim sorowuñu ko imaam Tirmidi An-Nasaa'i Ibnu Maaja kenn ci ñoom sorowu ko hatta imaamu Daarimi sorowu ko al-imaamu Abu Daawuud mu ngi ko daawalu kitaabil adab baabun fi nahyi an tajassus mu ne haddasanaa Iisaa mooy premier hadiis bu mu indi ci buntu mu ne haddasanaa Iisaa ibnu Muhammad ar-Ramli waaw mu jëla ko ci ñaari sëriñ ñoom imam Abu Dawud mu ne nettal na suñu sëriñ Isa ibn Muhammad ar-Ramli Isa ibn Muhammad ibn Ishaq ñii ne Isa ibn Muhammad ibn Isa la Abu Umayr ibn an-Nahas ar-Ramli rahimahullahu ta'ala moom thiqatun fadil la imam at-Taqrib at-Tahdhib imam al-Hafiz Ibn Hajar wax ne ku dëgër la ku baaxoon la génn àddina l'an deux cent cinquante-six am nañu ne après mooy am ñi imamul Bukhari génn àddina am ñu ne non après la génn rabbina wallahu ta'ala alam wa ibn Awf ak beneen sama beneen sëriñ bi ibn Awf muy Muhammad ibn Awf ibn Sufyan at-Ta'i Abu Ja'far ñi na Abu Abdillah al-Himsi al-Hafiz ne woon thiqatun hafiz génn àddina la 272 am nañu ne la 273 rahmatullahi alayhi wa mu ne wa hadha lafdu mu ne lii nag sama sëriñ mujj bi kàddoom la mu ne qala ñoom ñaar kon Isa ak Muhammad ibn Awf nee nañu haddathana al-Firyabi ñu ne leen ñoo ne leen nettal mooy al-Firyabi ni Muhammad ibn Yusuf ibn Waqid ibn Uthman ad-Dabbi mawla Abu Abdillah al-Firyabi al-Basri al-Qaysari rahimahullahu ta'ala daw dëkkoon Qaysariya moo tax ñu koy wax newoon ci euh, tefesu Sham bi euh, moom la nekkoon euh, àndandoo Sufyan ibn Sa'id ath-Thawri rahmatullahi alayhi gane àddina l'an 120 génn àddina l'an 200 li nga xam ne mooy 12 rahmatullahi alayhi moom al-Firyaabi an Sufyan mu jëlee kii nga xam ne mooy àndandoo bi mu takkooloon lool sëriñam di Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kufi gane àddina àddina 97 génn àddina l'an 96 non non 97 génn àddina <laughs> loolu mooy lan mu mu génn ànd laata muy juddu <laughs> ah non 97 dafa am ñu ne 95 la génn ànd am ñu ne 96 mais mu génn ànd la 161 rahmatullahi alayhi <laughs> an Sawr mu jëla ko ci Sawr di Sawr ibn Yazid ibn Ziyad al-Kula'i ñi ne ar-Rahabi wa Abu Khalid ash-Shami al-Himsi moom thiqatun thabt la euh, rahimahullahu ta'ala génn ànd la 150 rahmatullahi alayhi Sufyan moom kenn du laaj naan boo ko laajee moom dañ lay faat <laughs> ndax dëgër na amirul mu'minin ñaan lan xaritu Shu'ba rahmatullah alayhi ñoom ñaar ñëpp di amirul mu'minin an Rashid ibn Sa'd ñoo mu Thawr jële ci Rashid ibn Sa'd al-Himyari ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala moom it thiqatun waaye ku bari woon lu mu doon irsaal la génn àddina la 108 la imaam al-Hafiz Hajar wax am na nag ñu ne 113 wallahu ta'ala a'lam an euh, Muawiya mu jëlaw Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan Saxr ibn Harb ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf Abu Abdirrahman al-Qurashi al-Umawi ne woon xalifa jullit ñi yaayam di Hind bint Utba ibn Rabi'a gisoon na gaaw moom Seydina Muawiya Muawiya génn na l'an soixante di newoon xalifa jullit ñi radiyallahu ta'ala anhu di doomu sayyidu bani Kinaana di Abu Sufyaan di nekkoon dooma radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul innaka in ittaba'ta awraati an-naasi afsadtahum aw kitta an tufsidahum fa qaala Abu Darda kalimatun sami'aha Muawiyatu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nafa'ahu Allahu ta'ala biha Allahu akbar tey na xadiis bi bu ñu ko indee ba pare gis nga mooy li riyaat bi mu ne Seydina Abu Darda nag dane ah, kalimatun kaddu gi Seydina Muawiya wax innaka in ittaba'ta jëli ko seneen saa salam kaddu la goo xam ne sami'aha lu wér la du ko dégg moom Muawiya moom Muawiya radiyallahu min rasulillah da ko dégg ci ndawal yàlla li nafa'ahu Allahu ta'ala biha borom bi jariñ na yonent bi yone bi jariñ na ko jaare ko ci kaddu yonent bi alayhi salaam yi nga xam ne dégg na ko doom takk ko ba pare borom bi may ko mu daal di koy doxe waaw daal di koy doxe bi nga xam ne ci la nekk njiit xam nga Abu Darda mu ngi génnaat na la 32 ci jamono Seydina Usman ibn Affan alay alhamdulillah alayhi ridwaanu rahim rahman nga ne mais kon moom boobu Abu Darda mën a wax li ñu la mais moo ne woon le gouverneur de Cham moom la Seydina Ousmane ibn Affan alayhi ridwaan ar-rahiim ar-rahmaan daal di woon euh, euh, defoon mu jiite Cham ginnaaw Seydina Omar sauf que Seydina Ousmane jox Cham gi yépp mujj gi voilà ba mu ko jiitee nag nekkul woon di topp awraatul muslimiin voilà lii mu dégg keneen saasam takk ko ba koy jàngal saxaabaan yi ay ànd ndoom moom Muawiya lool da koo doxal moo tax Seydina Abu Darda newoon foofu la sa Saam fa nga xam ne moom Muawiya moo ko jiite woon ci ndigalu Seydina Usmaan mu ne ah Muawiya de lii kàddu la goo xam ne dégg na ko ci ren saa salaam jariñ yàlla jariñ na ko jaara ko ci kàddu yooyee mooy nit nit boo amee xam-xam dalaa war a jariñ laakin wa yanfa'uni ga Bamba waxoon looloo war a xew radiyallahu anhu waaye xam naa te nag dama xam-xam nag dina ma xel fee fa jariñ loolu mooy li am jariñ mais xam ba pare waaye bu jëf jotee ngay jëf leneen ay caaxaan ak leneen loolu wal iyaadu wallahi wal iyaadu wallahi billah kon loolu lu garaaw la léegi nag xadiis baa ngi noonu xadiis bi kon gis li tàllale bi bon mooy lu wóor lañu voilà euh, de toute façon mooy en tout moom lu wér la comme li imaam al-Hafiz an-Nawawi wax ne ne xadiisun saxiix euh, moom nag xadiisun saxiix ak isnaaduhu saxiix nag wute na ak isnaaduhu saxiix mooy jàllale bi mën naa wér waaye est ce que am na mooy ña fa nekk ñoom ñëpp wér mais est ce que am na lool beneen mbir la bu ñu war a seet loolu nag imaamu Nawawi seet na ko ba ne xadiisun saxiix xadiis la bu wér même bu dee imaam Ibnul Munzir waxu ci dara voilà kon euh, euh, ba pare mu ne xadiisun saxiix ba pare rawaahu Abu Daawuud bi isnaadin ci jàllale saxiix bu wér ñaar yooyu wax naa la wute na mooy ci ba ne xadiisun saxiix bu wér la ndax man na ñu fa nekk mën nañoo wóor waaye ak rupture man a am mën na am seen diggante ju tax euh, euh, mooy xadiis bi jokkaloowul waaye loolu imaamu Nawawi daal dinay examiner xadiis bi daal dina koy euh, kiir ba xam ne kii boo kuyénu ko daal di koy saytu ba xam ne lii mu ne isnaaduhu saxiix te mu ne mook xadiisun saxiix xadiis la bu wér waaw kon mu ngi noonu léegi nag lan mooy suñu lëkkaalik suñu bunt bi nga xamante ne nii day wax li nga xamante ne nii mooy euh, euh, tere gu tere ah loo xam ne moom la charia di tere ci lan mooy di espionner wante di déglu kàddu nit ñi ci loo xamante ni ka ngoy déglu bëggul woon nga déglu ñu ne la loolu leer na mooy yeneen saa salaam mel ni bi muy wax Seydina Muawiya xam na ne kii dina am ay responsabilité ëllëg mën na koo yoon borom bi mën na def mu am lu mu jiite te surtout ñooñu ñooy gën a man lii waaw parce que dañuy yor les pouvoirs de l'État dañuy am pouvoiru di espionner nit ñi déggoo Seyna Xudayfa waa jooju doon espionner jamonoy Seyna Usmaan bañ ne ko kee day day day toxal wax waxu nit ñi ci amir bi Seyna euh, Xudayfa mu wax xadiis ko moom la bëggoon mu dégg ko na laa beneen bi xattaat du dugg àjjana mukk koo xam ne day toxal katu wax ngir yàq voilà loolu noonu yeneen saa salaam moo taxoon euh, ba Seydina Sa'd bi Abi Waqqas foogoon ne day faatu fii ci Makka mu ne ko déet la àllaka amaana yow borom bi daal di la fiy defal waaw waaw jariñ ci yow nit ñu bari waaye daal di lor nit ñu bari jaare ko ci yow te boobu foogoon na day faatu moo tax buy wax Seydina Muawiya wala mu déggoon ko soit boobu la doon waxal directement wala mu dégg bu koy wax d'une façon générale ne yow nit ki loolu nag ñépp ci yam ku jiite ku ñàkk jiite waaye ku jiite a ko ci moom a yomb léeg dafa yor pouvoir boo xamante ni mën nay tooñ nit ki te du man dara comme ni ñu ko xamee gaa yu bari ñoom ba ñoo nekkagul au pouvoir gaa yi dañu foogoon ne walla ñu jub lañ waaye parce que jikko yooyu ñu ngi woon ak moom waaye rek daa feeñagul woon waaw la ko war a feeñal loolu moo nekkul woon waaw mu ngi mel ni ñu naan waaju ba xale boo waaju daa am alal rek daal di soppeeku day def du loolu du loolu ah, mooy alal détecteur de jikko waaye pouvoir détecteur de jikko waaye ba mu yoree nag pouvoir la commencé nag jikkoom yu bon yam yoroon manul woon a feeñ ndax amul woon doole ji muy jaay bu mu gisee doole ji nag ci la commencé di noggatu nit ñi di leen di leen espionner di leen di leen raj li nekk mu dugg ci loolu nag la ne boo ko defee afsadtahu yow yàq nga leen day tax gaa yi baraake waaw te la nga xam ne moom lañ la doon ame kersa dootuñu am kersa ci yow ci loolu parce que bon xam nga ko ba pare ci ñoom kay ci loo xam ne yëguñ ko te tamit gañ la joxoon dina deñ ah njiit bii niñ ko yaakaare woon ndekete yoo damay espionné kooku oustaz beeg ñëpp ci yëpp gis nga bu kenn ci taalibe yi découvrir da nga koy espionné gis nga gëdd gëm amoon ci yow day wàññeeku ci xorom mënoo ci dara waaw wala mu dégg ne dañ ko doon jël ba mu fuité na la leer ne même bu la ko wanul ci xar kanamam fam la tegoon dina wàññeeku. waaw wal iyaadu billah waaw wal iyaadu wallahi billah waaw mooy boo fi defee loolu loolu da ngeen di yàq da ngeen di yàq afsadtahum aw kittaan afsadtahum loolu nag euh, kii nee na euh, boroom euh, awnul ma'bud sharh sahih sunan abi daawud al-azim al-abadi nee na shakkun min ar-rawi aw kitta wala aw afsatahum aw kitta loolu mu ne loolu ab sikki sàkka la boo xam ne mu ngi jóge ci kenn ki nga xamante ne mooy ci ñi solo xadis waaw kon nag loolu lu amaam solo la quoi waaw kon nag mooy day xadis bi comme daal Manawi wax ne xadis yi ak bi mel ni moom li muy tegtali lenn la xadis Seydina Abu Umama Abu Umama moom la Seydina Euh, Abu Dawud a teg mu ne loolu day ñaax imam bi ci jiite yu bari mu ciy gëm quoi même yëgu ko al xattul imam ala taxaaful na yëga di ci yenn yi lu lépp da koo war a xam comme li ñu ko nee saa salaam li mu ma kenn naan sama sahaaba yi kii def na li kii def na li dama bëgg mooy génn seen biir sama xol sell set ci ñëpp voilà mooy lan mu ne mooy kon loolu il faut imam bi di tëgg koog loolu wa adamu tatabu'il awraat ak tamit di topp awraat taxawaay way ngëm yàlla yi waaw xanaa xadiis la neen saa san doon wax naan yaa ayyuhal ladina wala yaa ayyuhal ladina amanu bi lisaanihim walam yadxul imaanu fi qalbihim fi quluubihim wala fi qalbihim waaw yow mi nga xam ne wala yéen mi nga xam ne yéenay woote woo ngëm yàlla ci seen làmmiñ te sax ngëm yàlla ji duggul seen xol la tattabi'u awraatil muslimiin bu leen topp awraay jullit ñi di xool seeni travers yoo xamante ne baaxul yu ñu nekk nga koy fexe di découvrir di ko tas wala di ko xam yëg leen ne koo xam ne ci minbar bi la woote waaw def ku bët mer yoneen saa salaam alayhi salaatu wassalaam képp koo xam ne topp na di chercher di fouiller yu bonu ay mbokk jullitam ay recrute ci seen ay mbokk jullitam wala mbokk jullitam borom bi dina ko def loolee tax képp ku borom bi def lool dina la toroxal même bu dee ne dina la weer dina la toroxal même bu dee ne sa biiru kër nga nekk wala iyaazu billaah kon nañu moytu ci yooyu nga xamante ne nii léegi ku nekk bëgg daal yor sa téléphone lépp luy rek da koo war a xam waaw curiosité boobu laa xam lan mooy ndayam bu ko waral waaw alors que ci yoo xam ne farata la yu la borom di jàll am ci ay latin yu rëy di permettre sa bopp yoo xamante ne nii charia ci boppam dara koo tere wu ci yooyu di yàq sa bopp waaw di yàq sa ci loo xamante ne lan moo ko jariñ lan moo ko jar suba léegi ñu tàjj la suba léegi ñu fulla nga war a dugg sa bàmmeel nag war a layoo ak sa boroom la xam ne moom nga nekkoon ci kaw suuf loo fi raju raju loo fi nekk nekk di di espionner nit ki de xam ci moom yëpp daan law du yaay alxabiru waaw du yaay almusaytiru alayhi du yow yaay ki dëñ kum koy doo borom bi du ki nga xamante ne yow la yàlla dal seeni mbir du yow yaay anta raqibu alayhim déedéet du loolu waaw loo def def am na yoo xam ne dina nëbbu ci moom mu wëllif la waaw te boo ko commencé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 mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin